wa qiila du'uu shurakaa'akum fada'awhum falam yastajiibuu lahum wa ra'awu al'adaab law annahum kaanuu yahtaduun ci laaya bi lañ yemoon di juróom fukkee juróom fukk juróom benn fukkeelu laaya bi ak ñeent mu yéeféer yi bu keroog nag nga xam ne ci la leen yéen jiit yi ci jinne yi waaye ci nit ñi di wax ne borom bi ñee ñoo ñi nga xam ne ñoo leen sànk aghwaynaa aghwaynaahum ñoo leen sànk comme ni nga xamante ne nii noon lañu sànkoo waaye nag deñ nañ ci ñoom tey de maakaanu nekku ñoon iyaana ñun na ya'buduuna jaamuñ woon ñu ah. nañu topp fee ñoom jaamuñ woon ñu seeni bakkan kese lañ doon tokku walla xërëm yi ni leen wax loolu rek ñe deen njiit yi waqiila ñu ne leen nag mooy mooy seen biir lañ koy waxe seen njiit yi di ko waxante waaye nag yi ñu ne leen ud'u ay wa woo leen shurakaakum seen xërëm ya ngeen manoon bokkaaleel fad'awhum ñu woo leen falam yastajibu lahum xërëm ya duñ leen wuyu war la warawul adaaba ñoom ci seen bopp nag ñu gis mbugal mi law annahum kaanu yahtadun suñu boroom ne xam nga ni ñii bu doon doon nañu gindeeku ca àddina waaye waaye gindeeku woon nañ bu yàgg du bagg mbugal mii ñu gis ci la ñuy gindeekoo de waaye law an annahum kaanu yahtadun bu doon ne ñuy gindeeku lañ doonuñu woon ñëw ba fii ñu di woo seen xërëm yii de xam nañ ne duñu leen woon wuyu wa yawma yunaadihim suñu boroom di tàmm di continuer fii waroon a jël tey mu ne wa yawma bés bi nga xam ne ba léegi yunaadihim lañ leen di woo ñoom yéefér yi fa yaquulu nag boroom bi di leen laaj malaaka di leen wax maada ajabtumul mursaliin waaye lan ngeen wuyu yonent ya nga xamante ne nii ñoom lañ leen yónnee woon alayhim salaatu wassalaam suñu borom ne bu keroogee nag ngir ñu war a war a tontu nag fa amiyat alayhimul ba suñu boroom daal di leen muur li nga xam ne mooy xabaar yi mooy li nga xam ne lay yañ waroon a joxe ngir duuti lay suñu boroom daal di def kiiraay dootuñu amati dara luñ wax ñu daal di noppi waaye lii benn bërëb la waaye waxoon nañ la gaa ci boppam am na foo xam ne dañuy waat naan borom bi tabaaraka wa taala waat nañ ci yàlla ne ñun de nekkuñu woon ñoo xamante ne nii ay bokkaalekat lañ de comme ni nga xamante ne nii noonu la ñu ko gise woon ci laaya yi nga xamante ne nii weer mooy ci an'am wa ñuy wax naan wallahi rabbina ma kunna mushrikiin war nañ ko gis di waat naan wallahi ñu ngi waat yow rabbina yow suñu borom ma kunna nekku ñoon ci àddina mushrikiina di bokkaale de loolu mooy ay bërëb la bërëb bii moom da leen di noppiloo nga xam ne ba pare day muur seen seen seen bokk ak li nga xam ne diggante ñuy am ay lay ngoo xam ne du ñu am moom lay wax fa amiyat mu daal di muur ci seen kaw alan ba u xabaar ya muy lay yañ waroon a joxe buñ leen laajoon lan ngeen tontu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne yow maydin bu keroogee fa hum ñoom sa laa na duñu fa nekk di laajtante de ndax kenn du mën a laaj ki ci des ne ko ah yow mbaa dooma tontul déedéet gaa yépp ay noppi ndax borom bi moo moo muur li nga xam ne seen lay yi ci seen kanam kenn du mën a wax moolu moo ci benn bërëb yi fa amma man taaba képp koo xam ne nag moom daal fii àddina lu jiitu yawmal qiyaam boobale amana mu gëmoon ci ñoom wa amila saalihan te mu jëfoon lu baax kooku le fa asa mooy ne kooku moom fa asa bii du xëy na de déedéet mooy kooku an yakuna dina bokk minal muflihina kooku de dina bokk ci ñi nga xam ne ñooy texe wa rabbuka ta sa boroom muhammad alayhi salatu wassalaam yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko soob wa yaxtaar te ca la mu bind moo kii tànn ku ko soob ma kaana lahumul xiyara gis nga yéeféer yii waaye bindeef yépp benn la ci sa loxo newul li nga xam ne mooy tànn de tànn mu li nga xamante ne nii ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala am amul benn mbir nit ki lam jàpp ne lii liberté am la di ko def loolu bu dee lu ñaaw la day loolu nekkul ludul day day day day borom bi mooy wale ak maandu teem gi mu maandu ci moom waaye bu dee lu baax la loolu borom bi day wane li nga xam ne mooy ngëneel gi ko borom bi defal nit du fi def dara ci kaw suuf ludul ne daa fekk mu neex borom bi xanaa du moom moo waxoon ne wan moo ne woon moo ne woon wa ma dara du leen soob illaa an yasha Allah lu dul mu soob borom bi tabaaraka wa taala rabbul alamin mi nga xam ne mooy borom bindeef fii lii moo tax mooy jaam amul lu muy tànn dara ci li nga xamante ne mooy xew moo tax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu jàngal ñu ci xadiisu jaabir bu siw boo bële te nekk ci saxiixu al imaam muslim ibnul xajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi daay it al nga xamante ne nii mooy al imaamul Buxaari wa ci ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bo muy jàngale mooy salaatul ixti du'a mooy ñaan gi nga xam ne moom lañuy ñuy tànn loowee yàlla bi nga xamante ne nii mooy nit bu nammee loo xamante ne nii daa bëgg borom bi daal di ko ci tànnal li gën ndax moom xamul li gën borom bi moo xam fa kayfa ixtiyaaruna ana naka la ñuy nekk di tànn ta inna um, muhibatul yi mooy mujjanteelu mbir yi moom moom moom moom mooy mujjanteelu mbir mbir yi moom taxiibu daf ñoo dañoo dañoo wëlliif daa nekk loo xam ne xamuñu ko moo tax suñu bo yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ñu loo lële waxoon nañ nag listixaara daa am ci lu man di nekk mooy julli di jot nga naan boo naa listixaara laaj borom bi mu tànnal ma li gën mooy ma julli tàkkusaan wala boobu ma bañ koo julli wala nga war a toog déedéet wala nga bàyyi lu bon sàngara saa ngi nii ñu nar la koo service nga naan servir nga naan nga xaaral ma def listixaara déedéet yooyu amul listixaara listixaara kenn du ko def ci yoo ne nii ci say mbir la comme nit a soxna wala soxna soo xam ne daa bëgg am ku ko denc wala mu am projet bu mu bëgg a def waaw kay lu mel noonu la mu def listixaara tànn loo borom bi est ce que lan moo ko gënal loolu ku dem foofu di ko fekk lu gën a yaatu nan la ko say yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàngale saxaaba yi ba Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne dañu doon jàngal listixaara comme ni nga xamante ne nii noonu lañu doon jàngale alquran moom yonent bi salawaatu rabbina wa alayhi kon nag mu ngi noonu de comme lim leen doon jàngale saaru alxuraan yi kon wa rabbuka te sa borom ya yaxluqu mooy ya mooy ko mooy bind maa yashaa'u lu ko soob lii yëpp tontu la tamit ci waa yéefaru Quraysh si ñoom al-Walid ibn al-Mughira ñi doon wax naan moo borom bi nan lay ñëwee di tànn fii dégg ñu fi bàyyi ñu fi di tànn kii jirim bii di ko def yonent te bàyyi ma fi man ak ki nga xamante ne nii mooy Abu Mas'ud Urwa ibn Mas'ud nekkoon kilifaay waa Saqif waaye loolu nan la demee suñu borom di leen yëgal ne wa rabbuka sa borom yaxluqu mooy bind maa yashaa'u lu ko soob wa yaxtaaru waaye mooy tànn lu ko neex bu lii nag ku ko xam noppalu boo amee sa mag wala sa rakk wala sa mbokk boo xam ne borom bi def na ci mbiri àddina moom mu ubbil ko ci yaatal la ko ci ay wërsëgal loo xam ne defuloo la ko yow waroo nekk di ko iñaaneeg di ko liggéeyloog di ko merek foo dem di ko jéebaane di yàq deram ci loo xam ne tegoo ko fen lu dul rek moom am na lu am loo amul nga bëgg ko ko nga ñaawee dem di yàq deram loolu xamoo ne boo xamoon lii yooyu gëmal dogal te nga xam ne borom bi wa rabbuka sa borom yaxluqu mooy bind ma yasha'u lu ko soob huwa yaxtaar te mooy tànn ca lam bind lu ko soob mooy tànn ku ko neex defal ko lam koy defal yoonu jaam new ci kenn manu ci tus ba kay ngay taxaw di wër fu ne di yàq deram yàqal deram mooy li wolof njaay di wax rek gis nga jant bu fàq nekk ca kaw asamaan sa di leer ab xaw ab xaj dal di boow daal di jonkon di ko boow na boow ba ba ba baat bi xar waaye du tee jant ba soqi de loolu manu ci dara kon warab bu ko sa borom yaxluqu bu ko defee ñiy génn ci xolu ñi nga xam ne ñoo jullit ñi ñu xam ne wa rabbuka sa borom yaxluqu mooy bind maa yashaa'u ko soob wa yaxtaaru ta mooy tànn ca lu mu bind lu ko soob ku ko soob mu defal ko lu ko soob ko wa kaana lahumul xiyara ñoom jaam yi amuñu tay loo xam ne lu ñuy tànn te loolu la waxoon ci xaadisatu boo xaw-xaw sayyidatu naa mooy Zaynab bint Jahsh bim naan maakaana ci ahzaab bu gisoon nañ ko lu nekkul warul ci ab boo xam ne ab mu'min wala mu'mina way gëm yàlla bu góor ak jigéen bu borom bi yonente ma lay saar borom bi dogalee dara yonente ma lay saar saam di nu koy jottali an yakuna lahumul xiyara ñu nekk fanaan daa am lu ñuy tànn loolu warul ci benn jullit rawatina moos mooy te dëgg-dëgg sax ak tànneef kenn na amul ci dara mooy ne la nga jàpp ne moom ngay tànn tànn comme ni ko wax léegi mooy la borom bi la mooy la boroom bi namm mooy feeñ ca la ngay def mooy kon mu ne subhaanallahi gàcc ngaa laa maa moom boroom bi ta tut bind lu ko soob tànn lu ko soob daal di dànn ca lam bind lu ko soob subhaanallah waay waay gàcc ngaa laa moom wa ta'ala ak kawete yéegul amma yushrikuuna sori na li nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel yoom waa màkk ñi wa ko ba léegi sa borom ya'lamu mooy ki xam maa takinnu suduruhum xam ne ñooy iñaane nit ñi ndax la leen borom bi defal nga xam ne borom bi moo xam bañ leen loolu borom bi moo xam maa la nga xam ne takkin tukkinnu moom lay nëbb suduuruhum seen dënn yi wa maa waaye lañuy ñuy feeñal loolu lépp borom bi xam na ko wa moom allahuma borom bi laa ilaha illaa